bii nag xewoon ci bés bii ni comme tey yonent bi alay saa saaf ba caravane bii génn yëgoon na ko dañ ko koo yëgal parce que à chaque fois da doon yónni ay ñoo xam ne ñooy dem di ko utali information ci waa Quraysh parce que say noon bul toog ba ñu ne këtt na doon dal sa kaw ba ñu dal sa kaw déedéet mu yëg ne am na caravane bu rëy boo xam ne fi ko jiite mooy Abu Sufyan ak Makhramatu ibn Nawfal mu nekkoon ci kilifaay Qurayshi yi yeneen ci saa saam fexewoon nañ koo dabi bi muy dem bi caravane biy dem ñu rëcc léegi mu yónni ñoom Seydina Talha radiyallahu ta'ala anhu ibnu Ubaydillah ngir ñu dem uti ay information daal di surveiller caravane bi buy jege nañ ko teela wax bi ñu bi ko xabaar bi dikkalee mu yónni ñeneen ñu ne ko affaire bi ñëw na comme ni Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne maa ngi toog yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi toog man maa ngi ko woon am benn waay bu ñu naan bu mu yónni woon muy Basbas ibn Amr kenn la woon ci saxaaba yi radiyallahu anhu ñëw daal di wéet ak yonent bi alayhi salaatu salaam am lu ko wax yonent bi alayhi salaatu salaam ci saase bu jóg. ne saxaaba yi radiyallahu anhum wax leen li xew ne leen nañu gaaw dem ndax dañuy bañ li ñu daloon li ma li ñu daloon mooy ñu rëcc ñu mu xewaat am ñu naan ko xa tee nga ñoo may ñu dem suñu kër jëli suñu gëléem ak suñu war waay wala waajal mu ne leen déedéet ndax bu ñu xaaree damay bañ ñu ragal leen ñu ñu ñu ñu rëcc ci lañ génne woon noonu nekk trois cents et poussière ngir dem Badar ngir lan ngir kari am njëg moo xam ne seen alal la waaye bi ñuy dem ba ci yoon bi ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam information que ne génn na daal di fu daal di daal ndax Abu Sufyaan mi nga xam ne moo doon kilifa Quraysh gi jiite woon caravane bi moom itam dafa vigilant woon da doon yónni ay ndaw ci biir caravane bi ndax ay quarante trente personne ñoo composé woon caravane bi mais day jekki am ñum yónni ne gaawal nga dem ci kanam nga xool est-ce amul danger ci kanam parce que moom il était responsable xam na ne alalu waa Quraysh gi bu ñu jullit ñu tegee loxo mooy économie Makka mooy mooy mooy mooy yàqu seen koom-koom mooy yàqu bat ji gàttal ni muy ñëwee ba badrin mu bàyyi caravane ba ca ginnaaw moom mu demal boppam ngir xool bi mu ñëwee fekk fa benn kilifa buñ naan Majdi ibn Amr al-Juhani nekkoon kilifa bu mag foofale ci waa Juhayna soriwuñu woon Badar tribu siiw ci arab yi bi mu ñëwee mu ne ko maa maada ahsasta ya Majdi ne ko waa Majdi est-ce que dara lu xaw a anormal ci atmosphère beeg ci ci ci ci coin mu ne ko ah man de gisuma lu benn danger sentiruma ko sauf nag am na fi ñaari gawar yoo xam ne fële lañu ñu taxawoon gis naa leen daal ay gëléem nag lañu yoroon ku ci nekk qad anaaxa ba'irahuma wastaaqa min al ma' thumma waaw ñëw nañu fi daal di yësal seeni gëléem root ndox mi fii ci Badr ndax Badr kaana Badrun mawsiman waaye dafa amoon teen tamit bu tuddoon Badr waaye ñooñu daal laa fi gis Abu Sufyaan ne xaaral mu ñëw daal di dem gis ne fii nii mu gis ay trace u neefarey ay gëléem mu jël leen daal di leen toj gis ci ay xooxi tàndarma mu ne wallahi hadaifu Yasrib lii kon man information bi ma amoon jëlawuma ko ci ci ci coob ñii nii mooy li waa Yasrib waa Médina di xonte seen gëléen yi kon kay xabaar bi ma ne gaay si Muhammad Seydina Muhammad ak may kar sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci la gaaw dawe daal di jël beneen wu yoon bi mu xamee ne affaire yi na ah laata mu doon jël matuwaay yooyu bi mu yëgee le danger sentir le danger dafa yónni benn ndaw muy Damdam ibn Amr al-Ghifari ne ko dawal ci Quraysh ne leen nañu ñëw nu mu gën gaawe armée bu fort ngir protéger seen caravane bi ndax kat seen noon bi mu ngi koy kar parce boobu lii yëpp amagul woon waa ji dem ci Makka amate leen ne leen al latimatal latima gaa yi tiit ñépp génn lu xew mu ngi yëg ci géléem gi daal di dëppër ñi teg di yuuxu di tëb un grand metteur naan ayrakum adriku ayrakum wallahi la ara an an adraktumuha hatta yada'a muhammadun alayhi hatta akhadaha muhammadun wa ashabuhu wat naa foogu ma ne sax bala ngeen a àgg ngeen di waajal lu dul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yi dinañ ci teg loxo waa Quraysh ne gaa yi gaa yi gaa gaa yi jëfër jëfër kay Abu Jahlin jóg ne wallahi ayazunnu Muhammadan ayazunnu Muhammadun annaha ghayrun wallahi la ya'lamunna anna dhalika la yakun Abu Jahlin mer Abu Dikay bi wër ci kilifaay Quraysh yi nan mais baanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa jàpp ne suñu caravane bii dinañ ko bàyyi comme caravane bi ñu ndax am na caravane boo xam ne gaa yi jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi dafa yónnoon benn armée boo xam ne demul gaa yi dem ci gàttal fekk ñoom it ay ay caravane lañ yoroon non ñu nangu caravane bi mais am kuñ fare muy Amru ibn al-Hadrami léegi bi loolu amee loolu la nag Abu Jahl naan da est-ce dafay yaakaar ne kaay suñu caravane bi dinañ ko bàyyi comme ni mu defoon wallahi dina xam ne affaire bu du demee noonu mu génn di amate nit ñu kilifaay Quraysh yépp kuy kilifa foo jaar di nga waaw naan leen adriku irakum dab leen seen jëgg mi kilifa buy xaw a éviter sax sawaay wax la wax yoo xamante ne nii day tax yow dootoo man a toog moo tax keroog daanaka ñoom ñëpp génn ba mu des Abu Lahab parce dafa amoon ngànt bu ko waa Quraysh xamal mais mu ne ngir wane ne man bëggoon naa dem benn waay bu ko yoroon alal mu ne ko yow léegi dañ may demal ci xare bi taxawal ma fa man Abu Lahab waaw lépp lu fa naroon a def def boo ñëwee mooy det bi jeex na amat ja séqatuma yow dara effacé naa det ci noonu lañ def waa Quraysh takk seen li ñu am nekk environ ay mille personnes ñuy wëy génne waale gëléem yeeg ak miliciens yi ngir ambiance u ak euh, euh, euh, xeex bi gina gina gina ta gina gina gina fort mu def yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu yëg ne te ni mu yëgee ne gaa yi ak waa Quraysh ñu ngi ñëw dafa ñëw ba jege Badar ñoom pour ñoom Abu Sufyan la ñuy xaar mu daal di yónni Seydina Ali ibn Abi Talib ci guddi gi guddi di waaj jot ak Seydina Zubayr ibn al-Awwam mu yónni leen ak Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ngir ñu dem xoolal ko côté Badar noonu ay information bi ñëwee ba ci ndox mi ñu gis ko benn ñaari ñaari booy ay jeunes. ñu teg leen loxo ne leen aywa yóbbu leen biñ leen indee ñu ngi ñëw fekk yonent bale saa saa ma ngi taxaw di naafila ñu koy ñu koy laaj ay ñuy laaj xale yi ay ay question eh wax leen ñu yéen kan ngeen àndal ñu ne noonu ñun armée Quraysh lañ àndal ñoom lañ doon utal si ndox gaa yi duma ko duma leen bu baax buñ nee noo kon àndu ñoom ñoom Abu Sufyan lañ àndal ñu bàyyi leen yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu paree julli mu sëlman ne leen mooy yéen in saddaqtumu in saddaqaakum darabtumuhuma waaw yéen ñi buñ leen waxee dëgg ngeen dóor leen te buñ leen waxee lu dul noonu ngeen bàyyi wallahi innahum ma'a Quraysh ñii Quraysh lañ àndal te armée lañ fi indi ne leen nag kaay ñu ñëw mu ne leen kamil qawm ne leen kan ñaata lañ ñoom ñu ne ñun daal ñoom bari nañu waaye xamuñu ñaata lañu ah mu ne leen léegi ñaata lañuy ñuy loj par jour ci ay gëléem ngir mën a lekk ndax il faut armée bu toog noonu il faut ñu ñu ñuy dund quand même mu ne ñoom daal dinañu loj entre neuf ak dix gëléem yeneen trois cent cent ne kon al nit al al al al qawmu bayna ñu ngi entre neuf cent neuf cent kii euh, mille ak mille. ñu ngi entre neuf cent ak alf waaw ba pare ne leen kon nag affaire bi Quraysh la mu ne leen kan lañ àndal kan moo fa nekk ci kilifa ne leen Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Umayya ibn Khalaf Abu Jahl ibn Hisham Abul Baktar ibn Hisham nit ñu bari yonent bi alayhi salaam tourné ci saxaaba yi ne leen hadihi Quraysh ne leen Quraysh sa bopp ëndil nañ leen li ñu am mooy seen res lañ leen génne tey waaw. commencé nag di dagaan boroomam tabaaraka wa taala nga xam ne moo ko digoon ne ko soit dinaa la may njëgg mi wala Quraysh muy armée bi waaw léegi daal ci gàttal noonu lañ def. bi nga xamante ne nii ci la ñuy waajal ngir ñëw ci xuru Badar yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nettal yii yëpp ci biir saar bi suñu borom mu wax waaw bim naan wa id ya'idukum allahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduuna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum waaw fàttaliku leen bi leen borom bi di dig ne leen ñaari ci kuréel yi ngeen di dinaa leen ko jox soit al ayr am al ayr imma nafiya soit armée bi jullit ñi nag yéen nag ngeen bëgg ñu bari ci yéen di ñu préféré woon parce ba ñuy génn waajaluñu woon xare dañoo génnoo ngir dem teg ci loxo njëg daal di ñibbisi wax seen alal imaginez mooy ñooñu arme yi ñu yor bu arme de guerre réellement matul matul moo tax li ñu yoroon ci ci ci ay ci ay gëléem mais am nañu ne soixante-dix la am ñu ne dinaa néew sax loolu nga xam ne liñ doon dem nan lañ doon def dañ doon awante ci yoon bi ngir àgg fan jëm dañuy jël par ñett personne ñooy yéeg ci gëléem mooy lan ba yéegandoo ci déedéet dañ naan yéen ñett ñi yéenay bokk gëléem gii bu kii waree ba bërëb sàngam benn distance mu wàcc keneen ki yéeg ñeneen ñi dox yonent bi alayhi salaatu wassalaam neewul man maay sangu ñëpp man moom ñu ut gël gëléemuk boppam déedéet waaw moom ak Seydina Ali radiyallahu anhu ak am nañu ne ak waaye comme que Seydina Abu Lubaba radiyallahu anhu après da koo dëpp ne ko dellul Medina nga teeg nga toogal ma fa moo Seydina Marsad ibn Abi Marsad nekk ñetteelam ñu nekk di gëléem gi ku ku war ba wàcc Seydina Ali yonent bi sallallahu alayhi bi mu waree wàcc comme que distance bi mu yéeg mot na daa war a wàcc muy wàcc ñu ne ko non yonent bi saa saa nag may nañ la suñu wàll man ngaa yéeg daal bañ àgg mu ne leen déedéet <laughs> lastuma bi aqwa minni <laughs> yéen ñaar ëpp ngeen ma kattan te gënu ngeen maa bëgg yéen ndax lépp ci yiwee ci yoonu yàlla lañ ne waaw mu wàcc di dox ku war a war nga war ba waram ba ku waram jotaat mu yéegal waaw Allahu mooy royukaay wallah parce que sinon ndax mérité woon na lu raw loolu toog ci seen doq yi sax wérité woon na ko waaye yonent bi saa saa am privilège yooyu masu koo nangu parce que royukaay moom la ñu borom bi royloo ngir nit ñi ñëw royukaay yi ñëw ñi koy ñi ko fiy toogal ëllëg ñu xam ne yoon wi lii la du damay yor samay privilège toog gis nga keroog bi ñëwee Medinatul Munawwar ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam ñuy tabax jàkk ji ñuy tabax jàkkaan ji mais da yenu ci brique yi xeer yi di gas xiif ni ñépp ba takk ci biir bi ay xeer ndax bañ a daanu ndax xiif buñ nee ko demal toog mu ne déet jàpp ci liggéey bi la doon def comme comme n'importe qui te mooy sangu ñépp waaw moom privilège yooyu doonu ko nangu naka noonu bi mu demee Quraysh xam nga loolu man nga ne loolu loolu c'était le début gis nga bi mu ubbee Makka ñu ubbi Makka lépp delluwaat borom bi delloowaat ko ci loxoom tama su cee jóge réellement Seydina al-Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu ammuhu bayti xam moo newoon Zamzam di jox nit ñi ñuy naan ah bésub ajji la woon sax mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee ak jëlee ba ak Zamzam war a naan Seydina al Abbas ne doom ji al Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma demal ca kër ga nga andi ndax loo xam ne moom la ñuy defal yonent bi alayhi salaatu salaam mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam ne maa bañ jox leen ma ci li ñëpp yi naan baac yi ngeen duyal ñëpp ñuy naan moom ngeen may jox waaw avant les privilèges loolu la doon def te pourtant mérité woon na lu raw lool parce que boo nekkee royukaay da ngay def jëfu royukaay bu ko defee nit ñi ci gannaaw dinañ xam ne lii mën nañu koo roy te moom it noonu la ma na naka jekk noonu la ko borom bi bindee waaw ba ko borom bi tànnalee an yakuna nabiyyan malika aw abd nabiyyan abda aw rasulan abd wa abd ixtaara an yakuna rasulan wa abd dafa tànn nekk yonent nekk jaam te loolu la ko borom bi ma sa yonent bi alayhi salaam ci gàttal noonu lañ def ba àgg bi ñu àggsee yeneen ci bari salaatu wassalaam ci bés bi ngir ñu mën a gaaw ci guddi gi suñu boroom wàcce fa taw boo xamante ne nii dafa arrangé jullit ñi bu baax waaye waa Quraysh ñu ne woon ca gannaaw parce que waa Quraysh ñu ngi woon ci tund wi fa gën a jege Makka ñoo gënoon a sori xur wi wa id antum bil udwati dunya wa hum bil qus bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum walaw tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiya Allahu amran kana maf'ula suñu boroom noonu la ko waxee ci saam nekk fàttaliku leen bis boobu Badar bi nga xamante ne yéen jullit ñi yéen a ngi ci wàll wi nga xam ne ci xur wi fi gën a jege Medina te gën a jege xur wi kanta waa Quraysh ñu ngi fi gën a sori ci ginnaaw tund yi nekkoon foofu fa lañ newoon bari suñu boroom ne gis nga walaw tawa'atum bu ngeen joxante woon rendez bu rendez-vous xeex bu ngeen ko joxante woon laxtalaftum fil mi'ad kon noonu te di ngeen wute ci rendez bu ba mooy xare bi du am waaye boroom bee def yéen xare ngeen woon xare boroom bi sottil mbir moo xam ne da koo naxtoon dogal ko ne bés bii lay xew léegi nag ay na Quraysh léegi laaj bi mooy waa Quraysh fañ leen bàyyi woon ñuy dajaloo biñ génnee lu ñu def gis nañ sànq li waa ji wax ne ñaari bone yooyu Aslam ak Ariir ñu ne gaa yi ñoom loolu la ñuy lojaan ay neuf dix jëleen Abu Sufyaan entre temps mu yónni ndaw comme que moom gaa yi dañoo génnoon ngir la pour défendre leur caravane mais caravane bi léegi mucc na yónnee ndaw ne demal nga dabal ma waa Quraysh seen arme bi Aba Jahlin wa hizba nga ne leen borom bi daal di day muccal njëgg bi kon ñibbi leen ñëw leen jarul ngeen fii desati parce que li ngeen ñëwoon ngir défendre ko borom bi muccal na ko di ndaw li ñëwee fekk arme bi wax leen ko am al Axnas ibn Shariq bokkoon ci allié waa Banu Zuhra ne hé dégg leen ma man seen kilifa yéen waa banu Zuhra parce que waa Quraysh ay néeg yu bari lañu jàppal leen ma wax ji da ngeen topp ma laa wax ñun de dañoo génnoon da a génnoon ngir défendre suñu caravane ak suñu mbokk di Maxramatum ni Nawfal ñi nga xam ne moom Abu Sufyaan ñoo yoroon caravane bi léegi nag borom bi muccal na leen topp leen ma ñu dem suñu yoon fii amuñu fi nekk fi lan lañ fiy defati mu daal di dem am ñu mu yóbbaale am ñeneen ñoo xam ne dañ ne mais ñun looloo ñu fe noonu ñibbi nañ waaye Abu Jahlin moo ne kenn du ñibbi def discours bu mag ne wallahi la narja waaw wat nañ ci yàlla du ñu dellu hatta narida badran salas dinañ fa def trois jours waaw wa nusqa al xamr mu daal dañuy servir sangara waaw wa nanxarul jubur ñu daal di loj gëlëm yi wa ta'zifu alayna awlana alqiyam bu ko defee miliciens yi daal di ñuy wayal ñu def ci benn parade militaire bu garaw wane suñu force ñun Quraysh fama tasma'u min al-arab hatta innahum yahabunana abadan wallahi arab yi dootuñu dégg wa bi jam'ina suñu génn suñu dajaloo gi ak force bi ñu fi démonstration de force lu dul ne ku di arab yi boo déggatee Quraysh sa fit wi day rëf rëf yi bala nga ñuy jéem a def dara wala ngay kar suñu njëg loolu la wax ne gaa yi siiru aywa avancé ila Badr man Abu Jahl maa leen koy wax bàyyi leen gaa yee di nit ñoo xam ah gaa yi topp ko voilà gaa yi topp ko ñu dem biñ agsee nag ba daal bés bi taxaw